te ñu doon ko wax ar-raahib yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mujj tudde ko al-faasiq ndax bàyyu Hanzala bii di Abu Amir avant yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ñëw Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam wax nañ la kaana min al aws dafa newoon ku siiwe jaamu yàlla dëddu àddina di jaamu yàlla sori li nga xam ne moom la ko yasrib yi doon jaamu doon leen tuddal ci foofale yasrib di leen wax ay waxu dekki di leen wax diiney maam ibrahim aleyhi salaam waaye nag bi ñu yónnee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam niñ ko gise woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge Makka ñëw gàddaay ci Medina mu daldi mer ngir moom daal de toute façon moom manu fee nekk ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne moom Abu Amir du fa mana a ne ibnu Sayfi aleyhi laanatullah moo tax imaam ibnu Isxaaq ne woon waqad kaana xaraja xiina xaraja ila Makka mubaa'idan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu génn ngir sori yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax manu koo supporter te ndaxa moo leen doon wax diine joojukat waaye ñaata nit ñooy def lool di wax lool waaye bu mbir yi ñëwee nekkul ci seeni intérêt walla ñoom ñu foogoon ne ñoo koy incarner nekkul ñoom ñu daldi summeeku ca lañ doon wax ba set wecc ba nga foog ni ñii kay xanaa ñoom doonul woon ñoom moo tax mu daal di dem Quraysh ngir bañ a nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu ko gise woon ànd ak cinquante personnes ci waa Aws am ñu ne quinze personnes keroog bi Uhud amee bàyyi yu Hanzala bi mooy ki njëkk a génn naan fekk dafa digoon waa Quraysh ne leen yéen gis nga bés bu ma dajeeg jullit ñi bés bu ngeen dajeeg jullit ñi ci xare man dinaa leen jàppale te bu ma génnee waa Aws amul kenn ci ñoom waa Médina ci waa Aws le clan des dina ma gis ma woo ko dul ne dina ma topp moom moo doon bàyyu nag Hanzala bi gis nañ fa mujje mu naan man la Hanzala ñu ne ko ab ñu ne ko stoppal fële yaa faasiq laa an'ama fa laa an'ama Allahu bika aynan yaa faasiq yal na bu yàlla seral sa bët kàccoor bu mag bi nga naan ñu kaay ñu rallier kuffaaru Quraysh ni ngir xeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah Handala bi radiyallahu anhu moom keroog bokkoon na ci kuréelu ñi doon saaga naan leen yéen waa aw si yéen laqad asaaba qawmi min ba'di shar ay way sama ñoñ de sama ginnaaw lu bon moo leen dal ba man nii di seen kilifa ma wax tey faalewuñu ma mu commencé di leen xaañ ay xeer bi nga xam ne nag ci la xare bi am keroog Uhud imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi mu ne waltaqaa Hanzala ibn Abi Aamir al-Ghasiil wa Abu Sufyaan mu ne keroog ba xare bi tare seydina Hanzala ibn abi amir bi radiyallahu anhu ki mu dafa dajeeg seydina Abu Sufyaan wa kaana aana idin min kuffaari qurayshin moom Abu Sufyaan comme niñ ko gise ci kuffaaru qurayshin yi la bokkoon a ah, moom mooy ki nga xamante ne nii moo jiite woon sax armée bi moom Abu Sufyan mu daldi dajeek ki nga xam ne mooy Hanzala alladhi yu'rafu bi Hanzalata al-Ghasil mu daldi dajeek ki nga xam ne mooy Hanzala mook Abu Sufyan ci toolu xare bi keroog mu ne fa lamma alaa wa Hanzalatu ra'aahu Shaddaad ibn al aswad wa huwa alladhi yuqaalu lahu ibnu Sha'uub mu ne keroog bi ñu dajee bi xare bi tare Hanzala ak Abu Sufyaan koo mooy ci biir xeex bi pas corps à ñoom ñaar rek man bu ko tuddanoon mais bokkul ak comme bi ñu gisoon Seydina Ali ibn Abi Taalib début xeex bi ñuy taxaw dañuy taxaw di la seetaan non lii mooy bi xeex bi tàngee ku nekk nag jàmmaarloo ki nga jàmmaarloo mu dajeeg abu sufiyaan saxr ibn harb fa lamma ala wa shaddaad ibn aswad bi nga xam ne mooy dafa dajeeg abu sufiyaan ñuy xeex ci biir xare bi rek mu daldi féete kaw abu sufiyaan nar koo rey fa lammaa ra'aawu Shaddaad ibn al-Aswad kenn ci kuffaaru Quraysh ni di Shaddaad ibn al-Aswad daal di gis Hanzala daal di tiim Abu Sufyaan xàcc nar koo rey wa huwa alladhii yuqaalu lahu ibn Sha'uub Shaddaad ibn al-Aswad bii moom lañ gën a xame ci ibn Sha'uub fa darabahu Shaddaad fa qatalahu Shaddaad daal di gaaw profitoo cor ki nga xam ne mooy Hanzala avant moom xàcc bi mu xàcc di dal ki nga xam ne mooy Abu Sufyan Saxr ibn Harb ra'isu jaysh Quraysh bi Uhud laata Hanzala xàcc bi dal di bi mu xàcc di dal Abu Sufyan Shaddad ibn aswad daal di koy rey dóor ko jaasi fa qatalahu mu daal di koy rey bi mu ko rayee bi nga xam ne ci lañu ko rey moom Hanzala mu bokk kon yi ñu rey keroog Uhud bi xare bi pare yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis ni mais Hanzala bi dafa dañ koo sang mooy génn na àddina ñu sang ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inna saahibakum la tughassiluhu al-malaa'ika fas'alu ahlahu ma sha'na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inna saahibakum la tughassiluhu al dëgg-dëgg seen mbokk mii di Hanzala de kooram de malaaka yaa ngi koy sang comme ni ñuy sang ku génn àddina aleyhim salaatu wassalaam yonent mi aleyhi salaatu wassalaam nag ne fasalu ahlahu ma sha'na ne bu ñu ñibbee walla laajal leen ma soxnaam ana lan mooy mbiram lan moo tax malaaka yi di ko sang di ko sang imaam al-Waaqidi moom raxmatullaahi alayhi nee na soxnaam moo doon Jamiila bint Abdillah ibn Ubay ibn Salul mu ne soxnaay Hanzala bii moo Jamiila di doomi du jigéenu Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafiq bu bon bu mag bi mu ne wa kaanat aruusan alayhi tilka layla mu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wa wootee ngir dem Uhud guddi googu la doon jour boobu la doon céetal guddi googu da doon céetal waaye ba mu déggee ñu woote ne dañuy dem Uhud xare ji loolu moo tax loolu la imaam al-Waaqidi wax imaam Ibn Ishaq ne bi ñu laajee ki nga xam ne mooy soxnaam ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam day laaj lan moo ana lan mooy mbiru sa jëkkër ndax dafa gis malaaka yi di ko sang mu ne xaraja wa huwa junub xiina sami'a alhaatifa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a xandalakat ah lenn daal xam naa ko bi muy génn dafa nekkoon koo xam ne dafa amoon janaaba jotul woon a sangu dafa dégg ñu woote rek ngir dajaloo ngir dem ci xare bi mu daldi génn noonu te jotul woon a sangu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne lidaalika ghassalathu almalaayika mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne kon lii nga wax yow soxnaam si looloo tax malaaka yi ma gis malaaka yi di ko sang ndax bi muy génn àddina dafa nekkoon ko am janaaba dafa wuyu yàlla wuyu yonentam alayhi salaatu wasalaam talul sax ngir nekk fa di sangu ji xaaral ma sangu ji ñëw loo ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo wuyul yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg-dëgg bu doon ñun yaa subhaanallah ñun moom bu ñu fekkoon sax ñu toog defuñ dara dinañ fa tendeefal lu ne ñu dugg ci door wuy ji dañ leen di woo huit dama bëgg na nga ñëw nu mu gën a gaawe mu ne fay ndékkee ka omelette aka sangoo ka guuxi kaasak lu nekk mun na ci xool lu ne dugg ci lu ko neex jaar fu ko neex door a agsi yaa subhaanallah kii moom sangu sax sangu set bi nga xam ne moom la am janaaba goog sax defu ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne li daalika ghassalathu al moo taxit xoolal li ko buur yàlla may malaaka yee ko sang Allah xadiis bi imaam gis nañ ne imaam ibn Isaaq moo ko soloo na ko noon imaam alxaakim imaam alwaaqidi it soloo na ko imaam albayhaqi ya dina ko ci sunanul kubra ah bi am na shaahid tamit boo xam ne imaam ibn Asaakir soloo na ko mu jële ko ci xadiisu seydina Anas ibn Maalik mu noon wax ne iftaxara alxayaani min al aws walxajraj fa qaala al aws minna gasilu lmalaaika xandala ibn raahib imaam anas seydna anas ibn malik ne ñaari quartier yii di waari kuru quartier yii ci aws ak xasraj muy ñaari clan yooyu dañ doon puukaréew ku nekk di wax njàmbaar gi nga xam ne moom nga am te keneen ki amu ko beneen clan bi amu ko nee na fa qaala al aws waa awsu ne minna gasilu lmalaika Hanzala ibn rahib ne waa Xasraj a yéen yéen xanaa gisu ngeen ñun ci ñun la bokk ki nga xam ne moom la malaikatu rahmaan yi alayhim salaatu wassalaam doon sang di Hanzala di doomi ar rahib di doomi ka nga xam ne temps yooyu loolu lañ ko doon woowe abu amir ndax lim doon jaamu yàlla lu bari yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudde ko Handala al faasiq non euh, euh, kii euh, abu amir al imaam ibn asaakir nee na bi xasanun saxiix la te loolu la muy xadis boo xam ne bu wér la imaam at-Tabaraani yi indi na ko ci al-Kabiir ci sanad boo xam ne bu xasan la comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Haythami waxe imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mu ne mu ne keroog bi nga xam ne moom Hanzala mii ci lañ ko faate foofale ci Uhud baayam di Abu Amir al-Fasiq alayhi la'natullah dafa ñëw fekk fi mu tëdd bi mu génnee àddina fekk kooram mu ne mu daldi koy kajj daal di koy wéq wéq gu metti ci dënn bi koo xam ne génn na àddina mu fekk doom ji fi mu ne mu daldi di koy wéq ci dënn bi wéq bu metti bu koo xam ne sax du ko yëg mais bu saf la ko dóor ne nag lii dhanbaani asabtahuma wa laqad nahaytuka an masra'ika hadha ne nag boo gisee ma wéq la di wax ak koor bi un inerte boo xam ne dara newu ci mu naan wéq bii ma la wéq padd bii ma la padd ci dënn man sa baay di Abu Amir zanbaani asabtahuma c'est à cause de ñaari bàkkaar yoo xam ne yoo def la mu ne walla qad nahaytuka an masra' an masra'ika hada te tere woon naa la nga ñëw fii ba fii dee lu tax ngay ànd ak ngay dugg sax ci diine lislaam bay ñëw di dee mu ne ko bàkkaar booboo tax ma daldi lay tere woon naa la ko nga daldi ñëw looloo tax mu ne walaqad wallahi kunta wasulan lirrahimi barran bil walidayn mu ne nag malgré tout nag walaqad dëgg-dëgg nag wallahi wat naa ci yàlla ne kunta nekkoon nga yow Hanzala malgré tout nekkoon nga koo xam ne nag wasulan lir rahim jokkukatu mbokk nga woon nag bu mag a mag a mag ku baaxoon nga nag ci man nga waaye daal bàkkaar bii moom moo tax mu daal di koy pàddu noonu te génn na àddina alayhi laanatullah moom muy abu amir kon moom noonu la génne àddina moom seydina Hanzala ibn abi aamir di al-Ghasiil Ghasiilul Malaa'ika radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon waxu imaam ibn Isxaaq bi raxmatullaahi alayhi wa nabi ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis di Anas ibn Nadr mu tëdd keroog foofale ca Uhud ak Hanzala ibn Abi Aamir di al-Ghasiil al-Malaa'ika kon li imaam ibn Isxaaq ne wan kashafa fa asaaba fihim aladuwu wa kaana yawma balaa wa kaana yawma balaa'in wa tamxiis akrama allahu fihi man akrama min almuslimiina bishahaada mbokk na nag ci ñooñu mu ne keroog bi ñu jullit ñi tasaaroowee bu jullit ñi mooy seen bennoo bañ nekkoon ci début xeex bi noon yi daldi jot ci ñoom am ñu rey ci ñoom mu nekk bésu nattu ak tuggat mu ne buur yàlla daldi ciy teral ñi mu teral ci shahaada bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoom la buur yàlla daldi teral keroog ci shahaada muy ñu def fa njàmbaar gu rëy ba ni ñuy génne àddina muy asadullahi wa asadu rasuulihi Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa muy Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Seydina Hamza moom keroog bokk na ci ñi nga xamante ne nii a faat nañ leen keroog Uhud bokk na ci ñi nga xam ne faat nañ leen moom seydina Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaa moom lañu imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo nako noonu imaam uh, ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi Ah, moom it soloo na li nga xam ne mooy nettalib nettalib faatu seydina Hamza ibn Abdul Muttalib indi na ko moom imaam al Buxaari ci ah, ah, kitaabul maghazi muy buntu bi nga xam ne mooy buntu téere bi wax ci wàllu xare yi mu ngi ko tuddee baabu qatli Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu anhu mu ne baabu buntu ngi qatli Hamza ibn Abdil Muttalib eh, rayu Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib di am rasulillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah, keroog Seydina Hamza xadiis bi xadiis la bu gudd a gudd a gudd a gudd xadiis bu gudd a gudd a gudd la buy wax ci faatu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib euh, waaye euh, mm, dañuy fexe sote côté yi nga xamante ne nii mooy euh, mooy euh, côté yi nga xamante ni nii moo jëm ci wàllu début sanad bi ak wax ñi nga xam ne ñoo ko jële ci moom nan lañ def ba jële ko ci moom ci ki nga xam ne moo ko nettali te moom it ñu war koo gis léegi incha allah moom seydinaa nettalib seydinaa Hamza reyub seydinaa Hamza ibn Abdil Muttalib buñ jëlee riwaaye ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wala wala e, e, e, riwaaye imaam alxaafiz alxaafiz al Buxaari raxmatullaahi alayhi dane muy comme liñ la wax bu gudd ah dañuy xam ne nag ki nga xam ne moo ko rey mooy Seydina Wahshi Wahshi mujj na tuub malgré mujj na tuub moom mi nga xam ne mooy wax Wahshi di Wahshi ibn Harb al-Habashi mawla Bani Nawfal di Wahshi di doomi Harb al yu nekkoon éthiopien la woon di waa Bani Nawfal ñooy ñi nga xam ne ñoo ko moomoon mu ne woon jaam ci ñoom foofale ci Quraysh am nañu ne Tu'aymat ibn Adiy moo ko moomoon ci waa Bani Nawfal loolu benn wax la am ñu ne déedéet frère moom di Tu'aymat ibn Adiy di al-Mut'im ibn mooy ki nga xam ne moom moomoon Wahshi ibn Harb bi am na ñu ne déedéet du du Tu'ayma waaye ki ko moomoon moo doon al-Mut'im ibn Adi mooy ki nga xam ne moo moomoon Wahshi Wahshi jaamam la woon moom al-Mut'im ibn ah gisoon nañu ne wax Wahshi keroog bi nga xam ne waaye dafa mujj ki ko moom mujj gi moo doon a Jubayr ibn Mut'im di Jubayr di doomi Mut'im ibn Adiy moom Jubayr ibn Mut'im mujj na tuub bokk ci saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne moom Wahshi mu ne ci riwaaya imaam Ibn Isxaaq bi kuntu ghulaaman li Jubayr ibn Mut'im wa kaana ammuhu Tu'aymatu ibn Adiyin qad usiba yawma Badr falammaa saarat Qurayshun ilaa Uhudin qaala lii Jubayr in qatalta Hamzata amma Muhammadin bi'ammi fa anta atiiq Wahshi ibn Harb radiyallahu anhu ndax mujj na tuub mu ne kuntu ghulaman li Jubayr ibn Mut'im mu ne man Wahshi de ah dama nekkoon ki nga xamante ne benn booy laa woon ngir sama sang di Jubayr ibn Mut'im jaamam laa woon wax naa la xadiis bi imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi soloo na ko ci kitaabul maghazi baabu qatli Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu soloo na ko ci kitaabul maghazi buntu ci ghazwatu Uhud bi mu koy nettali baabu buntu qatli Hamza rayu Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci musnad bi imaam Abu Dawud at-Tayalisi soloo na ko ci musnadam ci sanad yoo xam ne yu wér lañu kon Wahshi ibn Harb radiyallahu anhu mu ne kuntu ghulaman li Tu'ayma li Jubayr ibn Mut'im mu ne dama nekkoon benn jaam ngir Jubayr ibn Mut'im mu ne wa kaana ammuhu Tu'ayma ibn Adiy qad usiba yawma Badr mu ne tamoom Jubayr baay ci xam di frère baayam di Tuayma di doomi Adiy dañ ko rey keroog Badr mu ne fa lamma saarat Qurayshun ila Uhud qaala li Jubayr bi nga xam ne ci la Quraysh di waajal ngir dem Uhud jëli seen revanche sama sang boobu di Jubayr daal di ñëw ci man ne ma in qatalta Hamzata amma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ammi fa anta atiq nee na mu ne ma boo rayee Hamzata ibn Abdul Muttalib di bàyyi texu yonent mi aleyhi salaatu wa salaam weccoo ko jënde ko sama bàyyi tex mu jël revanche sama bàyyi tex bi nga xam ne moom rañ rey fa anta atiq na la leer ne yow ah, wax sii de loolu mooy ne yow daldi ngay nekk ku libre nee na fa lamal fa xarajtu ma naas mu ne looloo tax keroog Uhud nit ñi génn ma génn ànd ak nit ñi man Wahshi na Harb mu ne wa kuntu rajulan xabashiyan aqdhifu bil xarbati qadhfa al mu ne nag man dama nekkoon koo xam ne benn góor laa koo xam ne éthiopien laa woon aqdhifu bil xarbati qadhfa al di sànni lance lance li nga xam ne mooy xeej comme ni ko éthiopien yi niñ ci siiwe woon tellement ay sànnikatu c'est des des experts en tir des tireurs d'élite comme niñ ko xame woon xame leen ko woon waa Habasha mu ne qallama ukhtu biha shay'an ak néewaan ma diir dara bëgg ko cible ma cible c'était extrêmement rare que moi Wahshi je rate ma cible ak lu rare la ma diir benn mbir te duma ko laal waaw mu ne fa lamma altaqa an-naas xarajtu wa atabas wa atabassaru mu ne nag bi nga xam ne ci lañu génn nit ñi génn ah bi nit ñi ne keroog di dem fi nga xam ne mooy Uhud nee na man ma ànd ak ñoom di dem di surveiller Hamza ibn Abdul Muttalib xare bi bi mu commencé lépp man moom rek laa doon surveiller ndax nag ah man de bëgguma lu dul libre te sama sang nee ma lii laay libre naka noonu la ko Hind doon wax comme ni ñu ko gisee bu ko mosoon romb naan ko wayhan aba desma ishfi wastashfi hind bu ko masoon a romb loolu la ko doon wax moom naan ko wayhan aba dasma ishfi wastashfi naan ko di ko di ko ñaax di ko soññ naan ko xare di Uhud waay waay aba tasma bu doonu xaj mooy zug zug waay aba ma acca ci kanam waay fag waay jaar fag njàmbaar waay waneel liñ la xame yow aba tasma ishfe wastashfe ma ne fajalal ñu suñu mer mi ñu dal suñu défaite bu retentissante bi ñu am Badr waay waay aba dasma ci yow lañuy yow lañu on compte aba dasma yaa Wahshi ibn Harb waaye ishfi wastashfi a ana Hind qutila abi wa qutila ammi wa qutila axi kon nag ishfi wastashfi yaa aba dasma wayhan yaa aba dasma rey nañ sama baay rey nañ sama sama frère Rubay rey sama frère man Hind waay waay kon aba dasma suñu mer moomu waay waay fajal ñu suñu mer mi was tashfi boo ko defee nag mooy yow nga fajal sa bopp lan prix mooy sa prix liberté comme ni ko sangam wax Jubayr ibn Mut'im loo li ci yéeme mooy ñoom ñetti ñépp mujj nañu tuub Hind tuub na Jubayr ibn Mut'im tuub na Wahshi ibn Harb di aba dasma tuub na kon mu ne man daal bi nga xam ne fi la nit ñi daje Uhud keroog man daal ma génn anzuru Hamza di xool di observer Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mu ne hatta ra'aytuhu fi aradin fi urdin fi ardin fi urdin na misl al jamal al awraq nee na ba ni ma koy gise ba ni may koy repérer moom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib mu nekk ci biir nit ñi mislul jamalil awraq mel ni gëléem gu xonq googu gëléem googu nga xam ne day tendre entre ñuul ak weex muy yu yu yu nga xam ne yu yu yooyu ci njàmbaar ak am doole mu ne yahuddu naasa bi sayfihi hadda nee na man si maa ngi gis Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mu ngi mu ngi rey gaa nit ñi Quraysh keroog yahuddu naasa di cog waa Quraysh nit ñi ku ko jege ku mu ku mu jàmmarloo rey na la keroog yahuddu naasa bi sayfihi hadda am na ci benn riwaaya boo xam ne dañu Seydina Hamza radiyallahu anhu ñaari jaasi la yoroon ci loxo càmmoñ beeg loxo ndejoor bi di xare ak ki nga xamante ne nii mooy di xare gaay ku faaru ni di dóor tanaan ana asadullah wa ana asadu rasulihi sallallahu alayhi wa naan man maay gayndeg yàlla gi te maay gayndeg yonentam alayhi salaatu wassalaam la nee na daal bi ma ko gisee ci biir nit ñi ya'uddu an-naasa yahuddu an-naasa bi sayfihi hadda maa yaquumu lahu shay amul dara luy résister devant moom Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne fa wallahi inni la atahayya'u la uriidu hu wa astatiru minhu bi shajara aw xajarin li yadnu minni id taqaddamani ilayhi Sibaa ibn Abdul Uzza mu ne maa ngi wàcc yàlla ne bi newee noonu di cor nit ñi di leen rey ku jàmmarloog moom rey na la keroog Uhud Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne fa wallahi inni la atahayya'u la maa ngi wàcc yàlla la wan Wahshi maa ngi maa ngi maa ngi koy maa ngi koy waajal yor sama xeej di ko waajal di ko di di di di ko di ko préparer uriiduhu bëgg am benn porox ndoll benn inattention ci moom rek ak foo xam ne weer na ma bu ma sànnee du ma jam keneen ku dul moom ba ma sànni ko wa astatiru minhu bi shajara nee na man nag maa ngi doon ko moytu Seydina Hamza di ko làqatu ci benn garab gu ne woon foofu wala boog aw xajarin wala benn xeer wu rëy wu ne foofu maa ngi nekk ci ginnaaw xeer wi bu xawee dem bay xool sama côté rek ma làqatu beneen côté bi làqatu ci garab gi ngir mu bañ maa gis wala xeer li yat nu min nii ngir mu jege ma te duma yëg ba mu leer ma ne sama lance bi bu ma ko sama xeej bi ma ko sànnee duma moy sama siib mu ne bim id taqaddamani ilayhi Siba ibn Abdil Uzza ci noonu rek ci la bokkoon ci kuffaaru Quraysh ni daal di ma jiitu ci Seydina Hamza radiyallahu anhu mu ne fa lamma ra'aahu Hamza bi ko Seydina xamsa gise nee mu woo ko ne ko ne ko halumma ilayya yabna muqatti'atil budur ne ko halumma ilayya ñëwal ci man hee woo ko ci biir xare bi yow doomu ki nga xamante ne yaay mooy kiy dog kiy exciser jigéen ñi ki def excision mooy yaayam ki euh, nu mu tudd Sibaa ibn Abdul Uzza yaayam da doon dafa bu nekkoon ci waa Quraysh ci jigéen ñi nga xam ne ñoom dañ doon pratiquer li nga xam ne mooy excision di xarafal li nga xam ne mooy jigéen moom nag la ne ko halumma ilayya ñëwal ci man yàbb yabna muqatti'atil buzur yow mi nga xam ne yow doomu ndaw si nga xam ne mooy xarafal jigéen ñi foofu fële ca Makka moo tax imaam ibn Isaaq ne kaanat ummuhu xaatina bi Makka taxtu nisa taxtinu nisa mu ne moom da doon xarafal jigéen ñi foofu fële ci Makka ah am na nag ñu ne ndaw soosu noonu di yaayu Sibaami ibn Abdul Uzza alayhi laanatullah ah moom moo doon yaayu Xabbaab ibn al Arat di saxaabi bu siiw boobu këne ñoom ñoo bokkoon yaay loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar indi na ko ci al-Fath mu ne wa zakara Umar ibn Shabba Umar ibn Shabba fi kitaabi Makka an Abdul Aziz ibn al-Muttalib annaha ummu Sibaa wa Abdul Uzza al-Xuzaa'i wa kaanat umm ama wa hiya waalidatu Xabbaab ibn al-Arat as-Saxaabi al-mashhuur mu ne ndaw soosu di yaayu euh, waa jiide moo doon yaayu ki nga xam ne mooy euh, saxaaba boobu mooy yaayu Sibaa bi ak Abdul Uzza ak ki nga xamante ne mooy euh, dana nag kii la mooy ab ab ab ab ab bu jigéen la moo doon yaayu ki nga xam ne mooy euh, Xabbaab ibn al Arat radiyallahu jiitu nañu gisoon tarjama walillahi alhamdu wal minna kon mu ne ko yabna halumma mu ne ko halumma ilayya yabna muqatta'atil budur mu ne ko ñëwal fii ci man hey aksil ci man yow doomu ki nga xam ne mooy xarafal jigéen ñi foofale ca Makka boo kantaa masala xarafalu jigéen loolu euh, bon loolu dinañ ci mësa ñëw insha allah pour bañ a guddal ne gis naa ne waxtu wi li ci des soriwul insha allah ci yeneen occasion dinañ ci gina ñëw gin koo yaatal insha fii occasion la woon ci wax ji Seyna Hamza dinañ ko soxlawaat bu ñuy ñëw foofu bu ñu gis masala moom insha allah mu ne qaala Seyna Wahshi ne bi Hamza ibn Abdul Muttalib woowee waa ji di Sibaa ibn Abdul Uzza ne ko ñëwal ci man yow doomu ki nga xam ne mooy xarafal jigéen ñi nee na dafa agsi rek fa darabahu darbatan ka annama axtaa rasu rasa mu dóor ko dóor boo xam ne bopp bi la am bopp bi moyul bopp bi bopp bi la xar tël qaala Wahshi nee na wa hasastu harbati hatta raditu minha dafa'tuha alay fa waqa'at fi sunnati mu ne bi mu rayee kooku dóor ko ci bopp mu xar di Sibaa ibn Abdil Uzza nee na daal man ci laa ko bi mu ma jegee rek nee na ma daldi waajal su ma yëngal sama xeej bi ma yoroon hatta raditu minha ba ma am gërëm ko xam ne nag baax na cette fois-ci moom je l'aurai nee na ba mu ma kiiwee rek dafantu yi rek ma jël xeej bi sànni ko ci Seydina Hamza yónni ko sànni ko mu ne fa waqa'at fi sunnati mu daal di dal ci entre biir beeg naq bi foofu la ko foofu la ko jam loolu mooy Wahshi kii bu porte la ko jam jam ko noonu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib nga xam ne mooy nekk entre jumbax bi ak naq bi foofu noonu la ko jam moo tax mu ne bi hatta idha raditu minha dafa'tuha alayhi ci la ko sànnee fa waqa'at fi sunnati mu daal di dal foofu noonu entre jumbax bi ak naq bi foofu la ko placé fi nga xam ne foofu la ko sànni xeej bi mu ne xatta xarajat min bayni rijlayhi nee na dafa sànn bi dafa porté ba mooy ne dafa romb bi mu ko jamee noonu dafa romb bay feeñ ci ginnaawam allahu akbar xeej bi di feeñ mu ne wa dhahaba liyanu a nahwi nee ci la ma gis nag muy daal di di di di débattre ngir ñëw sama wet moom naa Seydina sa fekk si ma man wax Wahshi mu ne fa ghuliba affaire bi nag ëpp ko doole mu ne wa taraktuhu wa iyaaha hatta maat nee na falaa ko bàyyi affaire bi ëpp ko doole mu daanu nee na falaa ko bàyyi ba ni muy génne àddina ba ni muy génne àddina mu ne summa ataytuhu fa axadtu xarbati nee na ginnaaw gi ma dikkal ko dal di ñëw daldi récupérer li nga xam ne mooy sama xeej boobu mu ne summa raja'tu ila al askari ginnaaw gi ma dellu nag ci dem toogi ñun waa Quraysh fa ñuy ne arme bu am kii bi nu mu tudd su suñu euh, euh, kii euh, centre de commandement bi ma daal di dellu foofu dem toog mooy ne xam nga foofu moom jëloon nañ ko waaye mujj gi nu mujje mooy ne ah bi rumaat yi wàcce gars yi dañoo mujj récupérer waat lépp mu ne man ma dellu foofu ma daal di fay dellu man ki nga xam ne maay euh, Wahshi na Harb mu ne walam yakun li bi ghayrihi haaja mu ne xaaja mu ne man aw woon beneen aajo aw woon beneen soxlaw woon leneen lu dul lii man daal sama objectif c'était mooy rey Seydina Hamza def naa ko j'ai atteint mon objectif moo tax ma dellu man xare bi new ma fa ni kii de man daal dañ ma ne génnal boo rayee kii ngir boo rayee Hamza fa anta xur man ma rey ko ñëw wax si ñëw toogaat aw ma woon aajo ci leneen lu dul loolu walam yakun li bi ghayri haaj wa innama qataltuhu li antiq man dama ko rey nag ngir rek libre moo ma taxoon a génn ah. pour acheter ma liberté looloo taxoon ma def loolu sama sang santoon ma ma def ko daal di fay jóge nekk koo xam ne ku libre laa ah mu ne nag moom Wahshi ibn Harb kon noonu la rey Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib kon mu bokk ci shuhadaa u Uhud bal huwa ashharu man qutila bu Uhud mooy ki gën a siiw ku ñu faat keroog Uhud muy Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib asadu asadullahi wa asadu rasulihi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kanta Wahshi mu ne moom euh, fa lamma qadimtu makkata bi xare bi jeexe nag Uhud ma daal di dellu makka ma daal di nekk nag ku libre ndax joxe naa li taxoon ma libre ma daal di libre mooy reyal naa kañ ma waxoon ma rey libre naa ma libre mu ne summa aqamtu hatta idha iftataxa rasulullah sallallahu alayhi makka harabtu ila taif léegi mu ne man noon laa ne woon makka nekk makka nekk ku libre nekkatuma jàmm ba ñu yonent bi alayhi salaatu wasallam nag ginnaaw at après bi fatxu makka amee mu ubbi makka ah moom makka ma daal di daw daw fan ila taif dem taif ndax mooy beneen dëkk bi nga xam ne l'islam duggagu fa ndax Makka mujj gi comme que yonent mi alayhi salaatu moom na ko nee na ma daal di daw man Wahshi mu ne fa makastu biha falaa nekk nekk Taif falamma xaraja wafdu Taif ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yuslimu ta'ayyatu ala al madahib ta'ayyat hmm. na bi nga xam ne nag ci la lislaam yaatoo waa Makka léegi Makka yonent bi alayhi salaatu salaam ubbi na ko ba jullit ñaa fa nekk léegi aj gi léegi ni ñuy aj gi yépp li mooy at après Uhud ndax dañu nekk ci tarjama Seydina Wahshi moo tax ñu àgg ba foofu mu ne bi ma nee Taayif léegi nag wafdu Taayif délégation yi doon jóge ci dëkk yi di dem di tuubi di dem ci yonent bi alayhi salaatu waa Taayif bi ñu génnee bëgg a dem nee na nag taayati taayat alayya al madahib léegi nag man Wahshi ma am problème xamatuma fan laa jëm mooy ne man Makka manatuma faa dellu ndax man ana qaatilu Hamza man maa rey Hamza di am rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Taayif laa foogoon ne mën naa fa rëcc waa Taayif ñu dugg ci l'islam ba ñu ngi di dem di ko fekki moom Medina di dem di def délégation nee nag bi loolu xewee amatuma fan laa dem amatuma fu ma jëm ussi yépp daal tëju ci man àddina bi daal di sew tuuti ci man amatuma fu ma jëm te tiit na mooy ne bés bu ma julli ñu jàppee dinañ ma rey man Wahshi nee na fa ma ne man damay dem alxaqu bi ulhiq bi Sham mu ne man damay dem Shama man daal Sham laa jëm xaaral ma dem Sham aw bil Yemen wala ma dem Yemen aw bi bandil bilaat wala boog ma dem benn ci dëkk yi mooy moom fu lislaam ne rek foog mu daw ndax danaan man benay Hamza laa ilaha illa allah tay ma dee bu ma julli ñu jàppee dinañu waray nee na nag kon bi délégation boobu di dem Medina ci yonent bi alayhi salaatu man ma ah kon danger bi agsi na ci man xaaral dem Taïf xaaral dem Sham wala ma dem Yemen wala benn ci dëkk yi nee fa wallahi inni la fi dhalika min hammi id qaala li rajul wayhak innahu wallahi maa yaqtulu ahadan min an naas daxala fi diine wa tashahhad shahaadat wa tashahhada shahaadata mu ne man daal bi ma nee ci préoccupation bopp sama bopp bi tëju man wax ci xaw ma nu may def mu wóor ba ne ma jël décision ne soit ma dem Sham muy Syrie wala ma dem Yaman wala ma dem benn ci dëkk yi nee na daal bi ma nee noon xaw ma ban ma nekk ci dilemme manuma am benn jëluma benn abi xaw ma lan laay def nee na ci la ma benn waay nee waay yow foofu fële ci Taayif way xaka toskare ñellal innahu wallahi ne ko yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam li ngay ragal ak jullit ñi moom de moom yàlla du rey kenn koo xam ne dugg ci diineem ba mu daal di seede seede dëgg yi ashhadu an la ilaha ku wax loolu du la rey ak loo ko man di def kon looy kii di xalaat dem feneen foo demit diina ja dafay ñëw rek demal nga tuubi boo xasee tuub du la def dara mu ne fa lamma qaala lii zalik mu ne waa ji bi ma waxee noonu nag xarajtu xarajtu ci laa génne ànd ak délégation waa Taif hatta qadimtu ala rasulillah al madina nee na ba ñu may accès medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daldi agsi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam falam nee na yonent bi salaatu wassalaam yëgul illaa bi qa'iman ala ra'sihi atashahhadu bi shahaadati alxaq nee na moom daal bi ma agsee Medina dama def lu tout bu ma kenn bu ma kenn xàmmee ba ne wax ci ñu ray ma nee na man daal yonent bi aleyhi salaatu ci boppam yëgul ci délégation bi laa fondre ci maas bi ba bi ñu agsee ma agsi rek nee na yonent bi alei saatu salam sax yëgul lulul jekki gis ma ci kanamam mana manaan ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna nee na fa bi ma yonent bi alei saatu salam gisee mu ne ma awaxshi ne ma yow doo waxshi qultu na'am ya rasulallah ma ne ko man la de yow ndaw yàlla li qaala nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko uqud fa haddithni kayfa qatalta Hamza ne ko nag jegesil jegesil nga sukk toog toogal nga daal di may nettali nan nga raye sama bàyteex bi di Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu Wahshi ne fa haddathtuhu kama haddathtukuma daal di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy. Euh, ñi jële xadiis bi nettali bi ci moom ah, di Sulaymaan ibn eh, di kii Jaafar ibn Amr ibn Umayya ad-Damri daal di koy wax moom Jaafar ibn Amr ibn Umayya ad-Damri ak Ubaydillah ibn Adi ibn Xiyaar mu ne leen ci laa nettalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ma leen nettalee Euh, yéen ñii yéen ñaar ñii comme nii ma leen nettalee xare ni ma reye Hamza nii noonu laa nettalee ki nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni nga xamante ne noonu laa reye Hamza radiyallahu anhu mu ne fa lamma faratu bin xadiis yi nee bi ma nettalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu nettali nii xaala nee na mu ne ma way xaka toskare la ne ko ne ko léegi nag danga ma mooy ma yow léegi da ngay da jóge ci dëkk bi demal bu ma la gis falaa yan naka bu ma la gis mooy jullit nga duma la rey waaye nag mooy manu la nekk ak moom ci dëkk bi tout le temps ndax fu ko xoolee rek day xalaat li ko wax ci nettali ak ni mu rey Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa ardaa xoola xoolal nag waaw subhaanallah wax yi xoolal lu rëy lim def yëpp rey Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib min afdali saxaabati rasulillah ammi rasulillah asadullah wa asadu rasuli rey ci ki bokk ci ñi gën ci saxaabaa yonente bi aleyhi salaatu wa salaam di bàyyi xam di gaynde yàlla di gaynde yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye malgré lool xoola yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu ko wax demal bu mën a gisati nee na ngir doxal ndigal lool mu ne fa kuntu atanakkabu rasulallah haythu kaana li allaa yaraanii hatta qabadahu allah sallallahu alayhi wa mu ne moo tax bi ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee lool ma daal di jóg léegi ma dem nee bi ma demee nag dama doon def dama doon fexe di am information ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu ma ko yëgee ne fi ma nekk mu ngi fay ñëw comme que nee na bu ma gis bëggumaa gis di fàttaleku li daloon Seydina Hamza ak ni ma ko rey fu ma déggee ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ñëw côté boobu bu fekkoon ma nekk fa ma daal di fay jóge ngir mu bañ moo gis Allah ya yaa subhaanallah yaa subhaanallah mu ne fa lamma xaraja ginnaaw loolu muy nettali ñoom Ubaydillah ibn Adi ibn Xiyaar ak Jaafar ibn Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne leen mu ne falamma xaraja almuslimuuna ila musaylimata alkaddaab saaxib alyamaama xarajtu maahum mu ne nag ci noonu laa nekk ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fu ma dégg ne mu ngi ñëw côté bi ma nekk ma daal di fay jóge ngir bañ a bañ mu gisaat ma nee ci noonu laa nekke ba ni ko suñu boroom di jële muy génn àddina moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne nag fa lamma xaraja al muslimuuna ila musaylimatil kazzab mu ne nag bi nga xam ne ci la jullit ñi génn di dem ci musaylimatul kazzab muy musaylima saaxibul yamaama kàcckat boobu doon wootewu ne moom yonent la woon muy xare yooyu amoon ci jamonoy ak siddiqul akbar seydina abu bakrin siddiq bi xare yi amee jamonoy seydina abu bakr mu daldi former armée bu mag yónnee ngir ñu dem jàmmaarloo wi ak ki nga xam ne mooy musaylimatul kazzab di kàcckat bu mag bi Wahshi nee na bi ma yégee loolu xarajtu ma annaas ma ànd ci arme bi di armée seyna Abu Bakar boobu radiyallahu anhu mu ne wa axadtu xarbati allati biha Hamza ma daal di jël man Wahshi xeej bi nga xam ne moom laa reye woon Hamza Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ma daal di koy jëlaat mu daal di jël xeej bi mu reye woon Seydina Hamza moom Wahshi ibn Harb Aba Dasma radiyallahu anhu nee na ma daal di koy jël ngir participer ci xeex boobu mu ne fa lamma altaqa an-naas ra'aytu Musaylimata al-kazzaaba qaa'iman fi yadihi as-sayf nee na bi nga xam ne ci la xare bi commencé Yamaama nee ma gis Musaylimatul Kaddaab mi nga xam ne mooy ndayu mbill gi nag mooy kiy wooteeg yonent mu ne wamaa aarifu man man ci xeex bi xaw ma woon ne sax kii mooy Musaylima yàlla xoolal buur yàlla li muy def Wahshi mi àndoon ak Quraysh xeexi woon Uhud contre jullit ñi te kat mais moom objectif am leen la woon mooy rey Seydina Hamza ngir tuub ngir libre kooku la suñu boroom soppi ba muy xeex mu contre Musaylimatul Kaddaab ki nga xam ne moo ne yonent la yonent bañ doon xeex mu ne woon yonent la moom alayhi salaatu salaam ñu ñu ñu bañal ko ko ba taxoon doon xeex ak moom ñu mujj gëm ko ba am keneen ku taxaw ne yonent la ñu tëb ngir xeex ak kooku ne ko yow doo yonent waaye ki ñu doon xeex kookoo yonent Allahu akbar mu ne wa maa aarifuhu man bi xare bi commencé ma gis Musaylimatul Kazzab qa'iman fi yadi sayf mu ngi yor benn jaasi nee na man taawee xaw ma ko sax nee na fa tahayyatu lahu wa tahayya lahu rajulun min al ansaar min an naahiyati al uxra kilaanaa yuriidu nee na daal bi ma ko gisee noonu mu taxaw ma xam ne kii moom ci kuffaar yi la bokk ci partisan wu Musaylima yi la bokk mais xamul ne woon na sax huwa Musaylimatul haqqan euh, euh, kii mooy Musaylima sax du ke du du ay soldat wala kenn ci ndongaam yi mais moom la day mbill jàng yi nee ma ma ma daal di yëngal sama kii bi waajal sama xeej bi téye ko sama loxo di def ay va di di ko yëngal nee maa ngi koy waajal ngir ngir yónnee ko abal ko sànni ko nee bi may def loolu maa ngi gis benn waay ci waa lamsaar yi moom it mu ngi waajal Musaylima comme ni ma koy waajale nee na kilaanaa ku nekk ci ñun yuridu mu ngi ko bëgg moom moom mooy cible moom la bëgg a rey nee na fa hazastu xarbati hatta idha raditu minha dafa'tuha ila alay fa waqa'at fii nee na daal ci laa yëngale sama xeej di ko waajal di ko waajal ba ma bég ba ma gërëm xam ne bu ma sànnee dinaa atteindre ma cible rek ma sànni ko Musaylima nee na ma sànni ko ko rek fa waqaat fiihaa xeej bi daal di koy jam cas dugg ci biir nee na wa shadda alayhi al ansaar yi fa darabahu bi sayf nee na moom xeej la yoroon ansaar yi bi ñoom ñaar ñu doon waajal Musaylima moom xeej la yor Musaylima moom yorub kii bokk ansaar yi bi yorub jaasi nee na man bi ma ko jamee Musaylima bi ma ko sànnee sama lance bi waxoon na la ne xallama uxti ubia ak néewoon may tiire duma atteindre sama cible mu daal di jam Musaylima nee na ci saase rek ansaar yi bi dal di daw ci moom coroti koy jaas wa shadda alayhi al ansaar yi fa darabahu bi sayf fëgg ko jaasi ji mu ne nag ñoom fa rabbuka a'lamu ayyuna qatala fa in kuntu qatalta faqad qataltu xayra an-nas ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad qataltu sharra an-nas mu ne nag ah fa rabbuka sa boroom yow Ubayd ibn Allah ibn Adi ibn Xiyaar sa boroom de moo gën a xam ayyuna qatala man ak ansaar yi bi ana kan moo rey Musaylima loolu de buur ya sa boroomu ko gën a xam de waaye de bu dee ne fa in kuntu qataltu bu dee ne man sama jam bi ma ko njëkk a jam ca la deewe de ah, faqad qataltu xayra naas ba'da rasulillah man de maay ki rayoon ci gën ci nit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasallam bi Seydina Hamza moom loolu la wax mooy jàpp na ne ki mu rey di Seydina Hamza mooy ci gën ci nit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xeet bi waaye loolu mooy gis-gisunu Seydina Wahshi ibn Harb Aba Dasma mu ne kon maaray ki gën ci nit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam waqad qataltu sharra naka noonu tamit man maay ki rey ngir fay lële dama ko defoon ci ba ma nee ki réer waaye bii maa rey ki nga xam ne moo ci yées ci nit ñi ndax mooy ki nga xam ne moo taxaw kazzab bu mag tàcckat bu mag ne moom yonent la alayhi salaatu wassalaam ne yonent la ki taxaw kazzab bu mag taxaw ne moom yonent la di musaylimatul kazzab alayhi laanatullah mu ne kon damaa rey ci yées ci ñoom loolu Wahshi nag loolu la nettali ñooñu dafa ku dafa bokkoon nag ci yim xam ku amoon xam-xamu xaafa la mooy euh, gis nga bu gisee nit nii mooy li mas nañ ko fi wax empreinte yi bu gisee say empreinte bi nga amee deux ans boo amee soixante-dix ans mu gis la dina xam ne yow mii moo tax ñoom euh, euh, Ubaydillah ibn Adi ibn Xiyaar ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ndax imaam euh, euh, riwaay imaam ibn Isxaaq bi la ne ñoom ci jamono yi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhu ci lañ demoon romboon fi nga xam ne mooy fi Wahshi newoon fële sa Shaam bi nga xam ne ci lañ ñëw ba côté yooyu Hims Hims mooy Hims siiw na xaw xaw jamono Homs moom la tubaab bi naan Homs foofu la Wahshi mujjoon dëkk bi muy nettali ñi ñim nettali nii xadiis bi eh, ñoom biñ ñëwee dañu ñëw jaar foofu ne way cee ñoo dem gise wax si ñu dégg ñu ne wax si de mu ngi dund ba léegi ñu ne nañ dem mu nettali ñu ngir mu nettali ñu li nga xamante ne mooy eh, eh, mu nettali li nga xam ne noonu la rey Seydina Hamza radiyallahu anhu ah nee na bi ñu agsee dañu ñëw bi ñu nuyoowee mu daldi xool gis Ubaydillah ibn Ali da koo xool rek ne ko yow doom nga doomu Adi ibn Xiyaar nga ne ko ibn Adi ibn Xiyaar ant ne ko yow doomi Adi ibn Xiyaar nga nee na nee ma ne ko waaw nee na ma ne ko waaw ma ne ko waaw man de doomam laa mu ne ko mu ne ko ama wallahi maa ra'aytuka mundu naawaltuka ummaka saadiya allati arda'atka bihi tuwa fa inni naawaltukaha wa hiya ala ba'iriha fa akhadhtuka bi'ardayka falama'tu li qadamaaka hiina rafa'tuka ilayha fa wallahi ma huwa illaa an waqafta ala alayya fa araftuhuma bon nee na mu ne waa ji ne ko yow doom nga ci Adi ibn Xiyaar mu ne ko waaw mu ne ko nag kaay ma wax la benn bi maa ngi wàcc ci yàlla man wax sii këni yow bi ma la mujjee gis xam nga kañ laa la mujjee gis est ba ma lay jox sa doo sa sa yaay as-Saadiya mooy ñi doon jóge ci àll bi waa Banu Saad bi ñëw ak ñiy jóge ci àll yi ñëw doon nàmpal si xale yi waa Quraysh yi comme ni ñu ko gisa woon ci phase yu dund bi alayhi salaatu salaam nekk waal ba mu newee tout tànk gisoon nañ loolu moom wax yi mu ne man gis nga boobu ba yow ñooñu ñëwoon ngir nàmpal la kële ñëwoon ngir nàmpal la ndaw sa ñëwoon ba ma la yëkkatee nee na man maa la yëkkati fekk moom mu ngi ci géléemam daal di koy jël daal di ko koy jox ngir mu nàmpali la ci géléem gam new ci géléem gam yéegoon ndaw soo sële nee na bi ma lay yëkkati nag bi ma lay yëkkati ci laa gis say say ñaari tànk bi nga nekkee lii la sa ñaari tànk yi laa gis mooy da koo jël rek yëkkati ko seetluwu ko sax yëkkati rek jox ko femme bi ci kaw géléem bi nee na lamaat lii sa ñaari tànk yi daal di ma daal di koy gis ñoom la gis xiina rafa'tuka ilayha ba ma di la jox ndaw soosu mu ne ko fa wallahi ma huwa illa an waqafta alayya fa araftuhuma nee na ko maa ngi wàcc yàlla bi nga taxawee bi nga agsee dugg ci kër gi nii te kii ni liir la woon mu nekk mag ba jóge Quraysh di doxi ay soxlaam dem benn jour dem Homs Hims dem Hims di doxi ay soxlaam ak benn xaritam ne dégg naa Wahshi ngi dund xaaral ñu dem Wahshi da koo gis rek da ko xool moo tax mu ne ko maa ngi wàcc yàlla ne sa ñaari tànk yooyu ma gis ba nga nekkee liir bi nga taxawee fii dama laa gis rek xam ne yow la woon yow mii laa yëkkati woon ba nga newee liir waaw ah. moom kon gis nañ ne ginnaaw gi kon fekke na moo rey ki nga xam ne bokk na ci participer na ci reyu Musaylima al-Kazzab kon mujj gi dafa demoon euh, dëkk Hims foo fële fële génn àddina gis nañ ci riwaaya imaam Ibn Isxaaq bii ñu gisoon que ñoom dañ na fii zamani Muawiya ibn Abi Sufyaan ci jamonoy seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan ci la génn àddina moom seydina Wahshi ibn Harb aba Dasma radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'waa kon nag xam naa ginnaaw seydina Hamza dañuy yem foofu tey insha allah ci wàllu ñi nga xam ne keroog ci jullit ñi génn nañ àddina keroog